waaw kon nag mu ngi noonee hmm? waaw loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daal di wax <laughs> waaw kon mu wax ko Seydina Abu Dar eh, te xadiis bu mel nii Seydina Abu Dar daa solo na ko ah waaw ak Seydina Abu Hurayra waaw Seydina Abu Dar Abu Dar daay pare la doon wax waaw même bu dee ne bon loolu boo demee ci Imaamul Buxaari lu tax mu ne xadiis boobu. Euh, bi mu ko solowee am na fu mu ne abu lii ku la ne ci abu dar la jóge abu dar daa juum loolu juumte la waaw ci abu dar mais euh, am nañu te ànd ak moom boroom xam-xam yu bari ne non c'est que loolu xadiis boobu dafa wér tamit ci abu abu bu mel nii mooy lu mel nii pas du même xew-xew bi de ñaari xadiis yu wute lañ waaw du nekk euh, gars yi mooy li la imaamul Buxaari bëgg wax mooy ku juum place u abu dar fii ci xadiis bii nii nga def fa Abu Darda loolu da ngaa juma waaye Abu Darda solo na xadiis bu mel nii jële ko ci Yonent bi saa saam comme Seyna Abu Hurayra radiyallahu anhu comme Seyna Abu Dar moom ci boppam nee na bi nga xam ne ci la ko doon wax euh, euh, naan ala rahmi an fi Abu Dar même bu dee neexul bakkanu Abu Dar wala <laughs> même bu dee ne bakkanu Abu Dar day day day takk suuf sax na takk suuf waaye lii mooy am <laughs> Seyna Abu Darda loolu la doon moo tax boobu euh, <laughs> bu ko doon nettali moom itam Seydina Abu Dar da doon def lool Seydina Abu Darda da doon wax naan ala raghmi an fi Abi Darda voilà <laughs> benn bi yonent way sa salam hadith Seydina Abu Dar Abu Dar dane ala raghmi an fi Abi Darda waaw yonent way sa salam ne ko même bu dee ne neexul Abu Darda c'est comme ça <laughs> loolu la borom di def ala raghmi an fi Abi Darda waaw kon mu ngi noonu xëy na Abu Dar loolu la moo tax it moom an fi Abu Dar jël bi di ko dóor xëy ah, na Abu baaraam bi di ko dóor ci bakkan bi naan ala an fi Abu Darda lenn bi yonent waaye saam dana ko ala rami an fi Uwaymir <laughs> voilà Uwaymir lu tudd Abu Darda <laughs> waaw lenn bi dana ci minbar bi lañ ñëw yonent waaye saam wax affaire bi i <laughs> yonent waaye saam mais. même bu dee waa ji daal sàcc daal njaaloo ne ma waaw <laughs> nee ma répété waatal ko yonent bay sa saam ne ma waaw <laughs> ala raghmi an fi Uwaymir <laughs> même bu dee net jaaxal na wala neexul ki nga xamante ne nii mooy eh, eh, eh, Uwaymir waaw nee way man kay dama faa nekk sal sallaxsu ñetti yoon laa ko wax dik laaj wa in zana wa in saraq wa wa in zana wa in sar wa in saraq wa in zana wa in saraq du sariqa de saraqa yasriqu wala wa in zana wa in saraq yonent waaye saa saam ne ma waaw <laughs> wa in zana wa in saraq nee na ma ñetteel mu ne ma <laughs> way <laughs> wa in zana wa in saraq ala raghmi anfi Uwaymir waaw moo tax eh, Ka'b ibn eh, Ka'b ibnu Zuhl ibnu Zuhl ibnu Zuhl dane ah ah wala ibnu Zuhl nee na dama gis Abu Abu Darda mu nettali xadiis bi ne yonente bi alei salaatu salaam eh, dane man ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajid Allaha ghafuran rahima képp ku def ñaawteef wala mu tooñ boppam ci ay bàkkaar ñaan sàkk njéggal yàlla dina fekk yàlla nekk aji jéggalaakoon aji yërëmaakoon fa qultu ma ne ko mi ya rasulullah wa in zana wa in sara mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam même bu dee waaj daa jaaloo daa daa sàcc qaala naam mais waaw summa sallatu ma ko ñetti yoon qaala ala rami an fi Uwaymir fa raddadaha moom itam mu répété ala rami an fi Uwaymir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ala rami an fi Uwaymir ala rami an fi Uwaymir <coughs> muy Abu Darda Uwaymir Abu Darda nee na ma gis nag abu fa fa ana ra'aytu aba darda yadribu anfahu bi isma'ihi <laughs> ma gis abu dar abu abu darda <laughs> di nettali mbir mi jël baaraamam it di ko dóor ci ci bakkan bi <laughs> di ko dóor ci bakkan bi ngir wane ne voilà voilà rax mi même mu dee abu abu darda mbir mi jaaxal na ko comme abu dar moom i dam waaw noonu la te sëy na abu dar abu darda radiyallahu anhu imam ahmad dafa solo ci yoonu Waahib ibn Abdillah al-Mu'aafiri imaam al-Haafiz ibn Hajar mu ngi tuddul yi ci Seydina Abu Darda mu ne yonent way saasaam na ne man qaala laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadiir daxala al-janna qultu wa in zanaa wa in saraq <laughs> nee na <laughs> Abu Darda <laughs> mooy dañ lay wax xadiis yu niroo yi waaw mais du xew-xew bii de xew-xew bii xew-xewu Seydina Abu Darda loolu la Imaamul Buxaari bëgg a wax ne la ku képp na ku jàpp ne xew-xew bii parce que comme que ñaari xadiis yi dañoo niroo te gis nga mbiri mooy même chose di ñu nekkee di jaaxle wé wa in wa in saraq mu ne wa in wa in saraq nga ne wa in zana wa in saraq mu ne wa in zana wa in saraq nga ñetteel mu ne la nag ala ram ni an fi kee Abu Dar mu wax ko Abu Dar Abu Darda mu ne ko way mbir yenn Abu Abu <laughs> ñi nag dañuy jaawale jàpp ne même hadis bi la loolu la imaamul Buxaari di wax mais hadis bi imaam Abu Darda solo na hadis bu mel nii nee na yonent way saa saab di ne képp koo xam ne dane la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu amul benn buur bu ñu war a jaamu bu ñuy jaamu ci dëgg ku yàlla moom dong amul dara lees koy bokkaal lawul mulku moom la nguur ñeel wala walhamdu moom la cant ñeel wa huwa tamam ala kulli shay'in qadir lépp la am kàttan daxalal janna ko déggu gaa janna qultu nee ma ne Abu Darda woy mi ne wayn zana wayn sara yonent way sara même waaji bu jaaloo même bu sàcc xaala wayn zana wayn sara même bu dee jaaloo na même bu dee qultu wayn zana nee na tubaab saa bu dee waajib daa sàcc daa njaaloo daa sàcc qaala wa in zanaa in saraqa ala ragm Abi Darda même bu neexul même bu dee bakkanu Abu Darda day takk na takk waaye lii way am qaala loolu la borom bi wax qaala moom la jottal loo Seydina Jibril wax moom qaala xarajtu fa xarajtu nee man ma génn li unaadi bi fi naas fa laqiyani Umar <laughs> nee na ma génn Abu Darda xabaar bi bëgg koo wax ca kaw ngir nit ñi dégg ko nee na ma dajeek Seydina Omar borom bi deful <laughs> hasard bi ndax mu dajeek moom gis nga ñoom Seydina Mu'aaz Seydina Abu Hurayra ñoom ñépp affaire yu mel nii bi leen même yonente way sasan ci boppam bi mu leen nee dem leen wax ba ñuy génn Seydina Omar bañ dajeek moom lañ dajeel mu ne leen arrêté leen Seydina Abu euh, Hurayra gisoon nañ moom du koo sox du koo dóor sox ci dëdd bi la ko dóor mu daanu rek daw waaw ba mu jéggee ca tool boo bëri mu doon ñu nekkoon a yonent waaye saa saam mu dem xamuñ fu ñu dem rek ci benn tool la dem nee na ma ma ma gis tudd nañ ko fan yi ma def ni ni njàppaan bii def hmm? luu bi bu bëggee dugg fenn ah ma dugg ma ma def noonu dugg ah ñëw fekk yonent waaye saa saam mu jox ma ay dàllam benn dàllam ba pare na ma waxal lii boo gis ci ginnaaw fee muy seede boo génnee lan laa ilaaha illallaah rek daal di koy bëggal te <laughs> bëggal ko àjjana mu dajeek Seydina Omar rek mu dóor ko waaw Seydina Omar fii Seydina Uwaymir Abu Darda nee na ma dajeek bi ma génnee nit ñi ma dajeek mu dajeek man fa qaala mu ne ma irja mu ne ma eh Abu Darda loolu bu ko fi wax génnal dellu dellu ci Yonent bi saa fa inna an-naasa in ya'lamu bi haadha ittakalu alayha faraja waaw nee na mu ne ma arrêté bul wax li mukk dellul ci yonent bi saa saam nit ñi buñ déggee lii mooy ñu bari dañuy doyloo wax ji bàyyi jëf nee na ma dellu fa axbartu nabiyya sallallahu alayhi ma dem wax yonent bi saa saam li ma Umar mi wax mu ngi sama ginnaaw di ñëw nee na xaafa xaala yonent bi saa saam ne sadaqa Umar ne Umar wax na dëgg de waaw. am nga yenn yi Seydina Mu'aaz ci boppam gisoon nañ ko ni mu ne yaa yonent bi saa saam afa ubashiru naas haqqul laahi ala al ibaad ak haqqul ibaadi ala Allah loolu gisoon nañ ko nee ma ne yonent bi ndax ma bëggal nit ñi mu ne laa fayattakilu bu leen bëggal de ndax dañuy sukkandikoo ci lii bàyyi jëf voilà kon nee na Seydina Rasuulullah sallallahu alayhi Umar wax na dëgg <laughs> waaw kon nag mu ngi noonee kon affaire bi gis nga kon hadis bi lii la ñi ñépp. Euh, génn na euh, lii euh, mooy affaire bi voilà kon lii ama am solo la kon ñu xam ne loolu la ah wala ci al imaam an-Nawawi al mu ne en fait Seydina Jibril salaam yonent bi alayhi salaam da ko doon laaj ngir gën a leerlu saraq di mu ko waxee yeneen fay saa saa am ne ko wayin zana wayin sax même bu dee waa ji daa sàcc daa jaaloo mu nee na mu ne ma waaw wayin zana wayin sarak waaw nee na moom moo tax mu ne moom da koo waxoon suy naa yeneen tubaab yi saa mbir mi dina leer waaye nag suy naa Abu Dar moom affaire bi da koo jaaxaloon moom jaaxlee taxoon moom moom affaire bi. moom moom moom moom laajam wa in sana wa in saraf yépp li ko ci jaaxal mooy waane wa in sana wa in saraf teewul sawaay sawaay yab xolol dama ndax li sulu la moom moom moom moom bokkaalewul dara rek mana ko ñetti yoon ndax yonent bay saa saam ci boppam moo leen xamaloon ak hadis yeneen yoo xam ne na wan ne am na bàkkaar yu mag yoo xam ne ko def di nga jaar safara loolu moo ko jaaxal looloo tax moom Seydina Abu Dar Euh, xamul woon nan lay def ak xadis bi li yonent bay saa saa wax ak loolu nga xam ne moom moo leen ko ko quoi <laughs> yonent bay saa saa moom xamal ko loolu ndax mbir yi dara dara nekkul ne euh, dafa am wute ci biir mbir yi de lu nekk ak palaasam mooy am na ñoo xamante ne nii borom bi ci mbaaxam la leen di jéggale liñ def yëpp waaw am na ñoo xam ne nag ci maadu teem la leen di bàyyi noonee waaw ba ni nga xamante ne moom la dogaloon ci ñoom bu dee wal iyaadu billah ne dañuy jaar sawara dinañu fa jaar waaye dañ fa du sax waaw waxoon nañ la loolu la ahlu sunnati wal jamaa wuteeg moo façon mu'tazila yi nga xamante ne nii ak xawaarij yi nga xamante ne ku def bàkkaar bu mag moom ñu yóbbu la sawara <laughs> wal iyaadu billah ah waaw nga nekk fa nar faa sax alors ku gëm yàlla manu la sax ah, safara loolu moom manu la nekk loolu la kon. loolu ginnaaw lii léegi nag ñu ñëw ci ana ginnaaw taxrij bi yii ak yeneen yiñ ci gis waaw xam nga xam nga c'est euh, Zayd ibn Wahb mi mas na nettali xadiis bi benn waay ne ko mais jële ko say Abu Dar mu ne ko mais yow xadiis bi est ce que lii du du du xadis Abu Darda tellement moo taxoon imaamul Buxaari bi mu ëndee xadis bi da qaala Abu Abdillah <laughs> ngir leeral affaire boobu quoi cey imaamul Buxaari Zayd ibn Wahb am ku ko laaj ne ko mais yow xadis bii nii nga wax nii est ce que du xadisu Abu Darda mu ne maa ngi seede ne Abu Dar Abu Dar moo ma ko nettali rabada la ma nettali voilà <laughs> man Abu Zayd Zayd ibn Wahb loo euh, loolu c'est pour wane que ne voilà loolu bul jaawale boo ko jaawalee rek yow da ngay dugg li taxoon Seydina al imaam al Bukhari di def mise au point boobu ngir leeral affaire boobu mais sinon Abu Darda dëgg la nettali na xadis mel nii mais nag du xew-xew bi du ne daa àndoon a Yonent ki alayhi salaatu salaam après ñu dëgmal Uhud muy wax yooyu yëpp kooku c'était Seydina Jundub ibn Junaada ci li gën a siiw di Seydina Abu Darda léegi nag ginnaaw loolu moo xadis bi ana ban lëkkaale la am ak li nga xamante ni mooy suñu bunt bi dañ naan baabu fadli zuhdi ngëneelu euh, euh, euh, dëddu àddina ak di ci ñaaxe ak ci ngay ciy tuutil ak ngëneelu ñàkk alhamdulillah yonent bi salaam wax jim ne innal aktharina humul aqallun waaw mooy ñi nga xam ne ñoo bari le ci ay am amu se àddina euh, euh, dajale ko ñoom ñoo ñi gën néew la yiw yawmal qiyaam lu dul ku def la mu wax di ko dépenser ci kanam ak ci ginnaaw ak ci ndejooram ak ci càmmoñam lépp loolu loolu mooy mbir mi mooy kon mafhum bi loo ciy dégg ca gannaaw mooy kon ña nga xamante nii hein ñoom ñooy ëpp yiw ëllëg mooy ñi nga xam ne bari lewul bu leen ñi bari le la ne innal aktharina ñi bari le humul aqalluna ñoo ñi néew le kon tey ma bi loo ciy dégg yawmal qiyaama kon ñi néew le ñi nga xam ne bari le wuñu woon way ñàkk ñi ñoom ñooy ëpp yawmal qiyaam kon ñooy ëpp ay yiw te ñi nga xam ne dañoo amoon te defuñu lii yonent bale saa saa wax te yonent bale saa saa am ci boppam ba mu ci tegee ne ñoom ñi ëpp lu ñu amaase lu ñu dajale ñoo ñu gën a néew bisu bis pénc ba mu ne wa qalilun maahum ak ñoo néew mooy qalilun hum waaw waaw ñoom ak ñoo néew kon kay loolu du kon ah addina bi kon attention de dajalem alal baax na waaye ngir yàlla <laughs> waaw ngir jaamu ci yàlla budut loolu rek alkane lay jur ci nit ki loolu loolu moom manoo ci dara waaw kon nag comme que yonent bay saa saa nee na wa qalilun ma ñu néew lañu de waaw waaw hein lu néew a waaw hein lu néew kon nag mu ngi noonu de kon <laughs> utum alal ni utu àddina bés boo ko defee ngir jaamu yàlla ca la lay jariñ te comme que ñoo ñi ci mucc ñi man lool bariwul mooy kon ah li gën kon mooy fexeel am ci loo xamante ne moom ngay jaamoo sa boroom bañ a nekk ñi nga xam ne dañuy avancer rek waaw avancer rek ba pare dëddu àddina non dëddu kii wo seen borom fàtte ko waaw fàtte ko di daw rek di dajale waaw ak lekk gu neex ay alal ay ay ay ay ay ay loolu jaral la dara waaw loolu du la jariñ dara loolu moom amul amul amul solo kon nag bul mel ni ki nga xamante ne nii mooy weeru weeru bu sa baali bi nga xam ne lan lay def dañ liggéey di dang dangi di dajale waaw bàyyil rek nga nekk fi di travail comme li ñuy wax en général lu bari comme un fou rek gars yi di la jay waaw an chef yi mu ne non lui vraiment il est courageux non vraiment lui c'est le travailleur de l'année voilà c'est l'ouvrier de l'année ngay dox dox lu rek continuer noonu gars yi di la jay nga fàtte sa borom topp rek sa notoriété waaw non son restaurant moom il n'a que ça restaurant vraiment waaw meilleur pâtissier de l'année nangam ak nangam nga topp lool yow sa yoon newul ci ay julli rek yooyu yoo julli waxtoog yooyu moom da koo xalaf ci sa dund allahu akbar yow na la leer ne loolu ngay dajale de toute façon koo koy dajale li war a set ngir ñi lay doon allahu akbar amul njariñ xanaa xamoo ne àddina bi walla gaa yag lay ne fang di la ree di la teg tegal di la jox ay cadeau di la ay prime waaye di la jox ay ay ay ay ay di na na voilà c'est lui di la jox ay honneur waaw di la décorer waaw c'est le meilleur entrepreneur artisan nangam ak nangam nga fàtte sa borom <laughs> na la leer ne loolu ak naxaate la te addina bii gis nga loolu ñu lay kii xaaral léegi gaa yi fàtte la wa in adhakat yawman fatubki bi sur'atin wala xayra fil ladhati ba'du lahib ala mithlu duudil qazzi man yajma'u dunaa walid duudi fi mansuujihi latabub Allahu akbar <laughs> <laughs> wa in abxakat gis nga àddina bii bu la reetaan loowee jox la lu neex nga nekk ci taataa tëlëx waaw say mbir di dox gaay di la coow di la bind di la def ci article yi waaw yéen nga nekk à la une waaw l'entrepreneur de l'année la fierté de notre région de notre nangam waaw loolu waxuñu la baaxul de mais nga mel noonu tey sax bi nga sa borom demel noonu mais pourquoi nga foog ne il faut boo war a sànni war a zahri da war a sànni sa diine mu ne la gis nga boo fi toppee yooyu wa in adhakat yawman man Maodo maa lay wax lu leer <laughs> gis nga addina wa in sa tubki bi sur'atin ci gaaw mu jooy loola. mooy sa tub kii ka bi sura ni mu lañ reetaan ba nga foog ni sa léppay dox mais gis nga affaire yi buy buy seey ca sa kanam comme dama ngaa fàtte woon sa borom mais doo xam lu tax ni ñeete te loolu loolu àddina du dee di ñu du deñ di ñu ci wan ay misaal ñoo xamante ni nii nii li ñu amoon ak temps yi nee ñu naan star lañ woon moo xam ci façon caaxaan poy am yépp ñuy avancer loo xam ne bu ñu la waxee moom lañ doon gagner par mois yow daanaka da nga naan mais est man mii dinaa dund ba sa li may gañe bu def salarié bi lépp ba may deewe à soixante-dix ans lu toll noonu du ma ko du ma ko dajale ci salaire bu doon salaire sama salaire doo ma koon lekk di ko lu doo ko def moom ci benn mois ñu ne la sawaay deux millions d'euros te loolu en pas ah des na yeneen yi nga xamante ne eh, par an lañ koy jox ak yeneen yi nga xamante ne nii moom sponsor yi waaw comme que caaxaankat bu mag la te gars yi dañoo bëgg lépp ci tentation yi lañ nekk moom moom c'est un boo xam ne vitrine la gis nga boo amee moom accord jaaykatu dàll yi jaaykatu yére yi jaaykatu lunette yi ñépp dañ koy soxla ñépp ñuy jaay dañuy soxla ku mel noonu am ak moom ay accord yoo xamante ni bokkul ak moom salaire bi ñuy gagner ca la nga xam ne moom lañ ko xamee waaw mais ñu jekki naan la diw de finalement ba mu demee retraite ba mu kiiwee ndax yooyu gàtt la ak gàtt wallahi la carrière d'un footballeur yàggut la carrière d'un basketteur yàggut la carrière d'un yàggut waaw waaw ñun nag moom Sénégal da ngay xaabaabal da nekk mag waaye dépensé yi taxaw ak soxla yi ah comme que siiw nga sa gaay yàgg nañ laa xam nga nangu jël cachet yi ah ngir faj say soxla nga dem nekk nga mag waaye foo jaar xaw a entraîner ngir ñëw ñëw ci làmb ji gaa yi booy yu ndaw yi di la toroxal waaw <laughs> ay ay daanu yoo xam ne yu doy waar ñu lay jël jël yu doy te yaa doon champion ba ndax lan da soxla xaalis ndax la nga doon dajal la nga amoon jamono joo jële mu ngi mel ni tey yoratoo ci dërëm amatoo ci dag nga cee amatul dara ba pare eh, ñenn ñi ay bora leen topp moo tax moo leen bàyyi ci liñ ne ndax bu ñu bàyyi wallahi bu ñu bàyyi booy di te gaa yi duñ leen baal de gaa yi duñ leen may dara naan ka ka ka ka te bosser ka bosser voilà faut faut que tu bouges voilà joue l'essentiel c'est notre argent yaa contracté woon ay dëkk damooy may neex mais il faut faut rembourser c'était sur cinquante sur sur sur quarante ans c'était sur sur douze ans voilà nen na oh, il y jeex na ah, <laughs> on va te sa kër gi ah léegi nag comme que moom am na ko xamee woon ak njabootam gi mu am mu ne ngor gi lay sàmm ko waa ak réputation am tax yu bari dina ci dugg léeg-léeg sax mu def yu gën a bu dee ne euh, fam doon yëngu activité boobu gars yi ti nañ koo jël parce que gars yi ñu bees ñi nañ soxla yow yow yow yow yow yaa ngi ca gannaaw soxlaatuñu la waaw léeg-léeg mu dem def yeneen liggéey yoo xamante ni nii comme que bu dee jàngul woon en plus yenn diplôme yi amu ko woon te ñooñu sax yenn màcc boo ko defee ñoom ci leen bopp dootuñu la soxla mu mujj finalement boo mooy dañuy nangu kër ga waaw nangu lépp saisir ko nga commencé nag. ngeen koy xamal ay feebar yu masul woon a xam ay dépression wala rek ñu ne sawaay léegi am na détecté nañ ko un cancer yoo xam ne kenn xamalu ko woon ndax stress moo ko mooy teg day tege loolu nga nekk ci lëndëm goo xamante ni yow timis gay door a jot te war naa dem ba fajar laa ilaha illa allah jamono jam doon leer di neex yépp weesu na nga gestu mais da naan wax xam nga li la weesu li la romb xam nga sa démb xaaral ma wax la benn affaire il est dix-sept seize heures trente il est seize heures trente samedi vingt-trois décembre deux mille vingt-trois il est seize heures trente et gis nga eh, yaa bi ñuy julli tisbaar sànq noo tàkku sànq ay quatorze heures quarante yooyu comme sànk la mais gis nga lii ñëw ci kanam vingt ans moo gën a jege li weesu ma ne ma déet waay yow lii weesu déet waay ma ne ah, topp ko wàññeekul ndax diñ ko def c'est fini fini c'est fini alors que vingt ans insha allah bu la fi baaroo bi bàyyee bu la mayee fan ba xaw diñ ko fekk alors que lii moom àddina manu la neex a neex ba nga delluwaat gannaaw ba dabaat jamono ji nga doon quatorze heures trente quatorze heures quarante tey bis bii nga xam ne il est seize heures trente heure bii jeex na mën a too ci mooy yadoon neex neex ya autographe yañ ko doon laaj fu mu jaar yi di ko wër xale yu jigéen yéeg xale yu góor yéeg boy yu jeunes yi ñépp di sol ay mayo bu dee ci domaine boobu la woon bien sûr bu dee côté wu entrepreneuriat ci loo xamante ne dara yàlla taxul woon nga doon mooy yàlla ci loolee taxoon ba gaa yi doon la bind gis les échos ak yi nga xam ne euh, journaux économiques yi yoo xam ne yow lañ ko déjee woon waaw bu dee xaw gaa kii sax ñu ne l'entrepreneur africain de l'année bu dee Afrique nga doon yëngu waa gaa yi kii année bi buy jeex comme nii gaa yi di def euh, léeg palmarèsu annuel bi ñu boole la ci boo ñàkkee yooyu yëpp. ba nekk ci timis goo xamante ne nii mooy door a jot ci yow c'est le début de ton crépuscule te nag guddi gi yëpp day door a tàmbali muy bonjour les wensu bonjour les problèmes caay way bu boobaa bi nga xam lii nga xam ne moom la la Seydi Alxaaji Maalik ibnu Usmaan alayhima ridwaanu rahimu rahmaan di wax wallahi wa in adhakat yawman satubki bi sur'atin addina bi bu la bégloo wee bis dina la joo dina la dina la jooyloo ci lu gaaw wala xayra fi lazati ba'du lahibu wallahi amul njariñ ci ay ay ay banneex yoo xamante ni ay neexation yoo xamante ni ginnaaw ba la koy wutu gannaawam lay ñëw gannaawam lahibu ay takk-takk yoo xamante ne moom ngay dund ci sa xol sa yaram moom ngay dund waaw keroog bi xam ne dangay mel ni yow masoo woon a xam lu neex loolu ca safara ca safara comme ni ñu ko gisoon jotaay bee wees mais ci àddina bii lay tàmbalee waaw ala mislu duudil qazzi man yajma'u duna walid duudi fi mansuji la tabubo ah wax naa la ko sànq nekk fi rek di travail ba ma fuuñ naan na nga kii di mooy sa borom di bàyyi sa borom fële doo julli waxtu wala doo def dara ñu la koy wax naan non avec mon travail non c'est que c'est compliqué voilà bon en tout cas y avait un oustaz qui m'avait dit que bon à bon vers deux heures du matin man heure yooyu des fois je prolonge parce dem bay tëj client yi ñëw wala ñu moo may yu mel noonu affaire yi di dox waaw. nga nekk ci loolu ne la boo paree man ngaa julli lépp isbaar ba gee nga julli ko te yow bi nga koy julli li nga julli lépp matu dix minutes nga bare waaw. waaw nga xam ne da ngay pare la yonent bay saa saab waxoon wal iyaadu billah eh, wala asar ba am na da ngay julli ba pare ñu taxaj julli ji fëgg ko sa xar kanam gi tël julli ji boppam mooy taxañ boppam dóor la boppam ci tël ne la dayyaka Allahu kama dayyatani yàlla na la borom bi doyadal comme ni nga ma doyadale yow lii nga laa am ci yow waaw sa vingt yi man lii laa am ci yow te boo paree ku la laaj ñaa est julli yi matoon na manoo ko wax boo boo ragalee yàlla ñeme woo ko ñaan ñeme woo ko wat xamoo li nga doon julli xamoo loo tari xamoo sax ban fan nga julli tisbaar bi takkusaan bi fan la teg leer leeru la nga pare nag di foog ne da nga kan ngay nax sa bopp ngay nax waaw ala mislu duudil qazzi bul mel ni weer soie mooy weer boobu di defar ñi nga xam ne moom lañuy jëlee soie yi weeru weeru bu so baali boobu le mooy kan bul mel ni misaalum kooku de gis nga moom nan lay def weer boobu le <laughs> mooy misaalam mooy man ka nga xam ne yajma'u dunaa day dajale àddina bu doyali ji te torox te daanu te wàcc te ñàkk solo képp kuy dajale mbir àddina kese dara yàlla taxut moo kii mooy misaalu weeru bu so baali waaw walit duuni te gis nga sax woo weer woo wee fii man suuji day ñëw di ràbb mbir yi di wër di ko wëral di ko wëral di tëj boppam bu paree moom du mën a génn lattaab wóobu ci biir lay alko ci biir waaw léegi nag ñeneen ñi ñooy ñëw jariñoo ah comment c'est beau ah quel tissage quel beau artisan non quel bel artisan <laughs> quel bel artisan sa waay moo mën a defar xoolal dëkk bi dee na moom ngi ci biir waaw yow nag bul mel noonu waaw bul mel noonu li ngay dajale wallahi ñarey doon na bu dee yàlla may na la ko ñoom nga koy dajaleel wala le fisc <laughs> bu dee en France bu dee amuñ kenn ku ñuy kii gaay saisir ko allahu akbar waaw kon nag loolu amul njariñ loolu la ñu yonent may saasam di wan fii que ne yooyu yépp il faut faire très attention innal aktharin humul aqalluuna yawmal qiyaama illaa man qaala hakkadaa wa hakkadaa wa hakkadaa xam nga ne kii lu dul ñi ëppale di dajale ñooy ñi néew yu yiiw yawmal qiyaama lu dul ku def nii. sànq wax nañ la lool la tekkiwul ne ah kon utum xaalis jiw dañ naa est-ce que waxoon nañ la ko waxati la ko rubbal ma ah ah ni'mal maalu saalih lirajuli saalih yeneen tubaab yi sax wax lii noonu est-ce que te lii loolu ki nga xamante ne nii mooy ñi ñi ñii dajale ñii ñoo ciy mucc